wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaati wa salaam. ci suñu jotaay bi ñu génn bi awnillahi wa minnatihi. ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa. di xajjatul islaam di xajjatul kamaali wattamaam di xajjatul balaag muy xajjatu rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam ma zilna wa naxnu bi makka zaadahu allah zaadaha allahu tashrifan wa takrima ñu ngi woon makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima gisoon nañu ci xadiisu seydina jaabir bin abdillahi radiyallahu taala anhuma kene yonent bi sallallahu alayhi wasallama julli na li nga xam ne mooy tisbaar ca kaaba ga ba'da tawaafihi tawaafal tawaaf al-ifaad comme ko gise woon ginnaaw tawaaful ifaada ci xadiisam bu gudd boobale nga xam ne jeexaloon na ko mune ne moom seydinaa jaabir thumma rakiba rasuulullahi sallallahu alayhi wa fa afaada ila albayti fa salla bi makkata adh-dhuhr mooy ba mu defee tawaaf julli tisbaar ba mu jullee tisbaar ba pare la dem summa ginnaaw ga noo fa ataa bani abdil muttalib yasquun ah, ala zamzam fa qaala nzi'u bani abdil mu laaj leen ba mu jullee ba la dem naan ci fekk fa waa kër muy waa al abbaas ibn abdil ah mu laaj leen ñu nàndal ko dal di koy baagal jox ko mu naan ñu dal di koy jox mu naan ci suñu jotaay yi ñu génn gisoon nañu ay masala ñaari masala bi ci njëkk ne woon masalaam ana fan la yonent yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tawaafam gi guddi la ko def walla bëccëg loolu gisoon nañ masala yooyu gisoon nañ ne bëccëg la loolu huwa ma saxa mooy li wér kama sabata inda alimaami muslim min xadiisi sayidina jaabir wa kadalika min xadiisi abdillahi bn umar wa min xadiisi saydati aisha wa huwa inda al imaam abu daawud radiallahu taala an il jamii mooy këne lool moo ginoon a dëgër te nañ ko mooy li wér ci xadiis seydna jaabir ak mawlaana ibnu umar naka noon xadiis seydatu aisha radiallahu anhum wa ardaahum beneen masala mooy masala fan la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jullee tisbaar keroog ñu ngi ci bésu samedi la ah parce que Arafat moo doon bésu àjjuma yaa ngi fàttale ko ba léegi ñu ngi ci bésu samedi bi di yawmu nahr muy bés bi wolof yi naan bésu tabaski ah wa yone wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi hajjati yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ngi ci ajam gi mu ngi aj ah kon gi nga xamante ne yooyu gisoon nañ masala yooyu que ne li al imaamu nawawi te naka noonu la al imaam al xaafiz ibn kasiir ci al bidaaya wa nihaaya loolu la wax que ne aleyhi salaatu wassalaam xadiis yi li ñuy wane amulu wuute entre xadiisu seydina jaabir al tawil inda al imaami muslim wa kadaalika xadiisu mawla ibn umar aydan inda saxiixi muslim amul wuute entre xadiis seydna Jaabir ak seydna ibnu Umar radiyallahu anil jamii mooy ne yonent bi alayhi salaatu dafa julli fi nga xam ne mooy Makka ba tisbaar jotee fii awwali waqtiha ci waxtoom bu njëkk ba nga xamante ne nii ci la pare mu daal di dem Mina ña fa newoon doon ko xaar ngir mu julli mu julliwaat waaw ku nekk nettali julli ga mu julli kii nettali bu Makka kii julli nettali bu Mina loolu mooy li gën a dëgër comme ni al imaam Sharaf an-Nawawi rahmatullah alayhi daal di leeral ci al minhaj sharh sahih Muslim ibn al Hajjaj tey nag inchaa allahu taala ñu waroon a continuer ginnaaw bi yonent bi aleyhi salaatu salaam tawaafee tawaafu rukn mooy tawaaf bi nekk farata ah qabla zawaal mooy laata tisbaar di jot ginnaaw gi mu julli tisbaar dem ci waa bani ñoom Seydina al Abbaas daal di fay naan gis nañ bañ naan ko baal ñu jox la ci lële mu ne mukk du ci jël ah am na riwaaye waxoon nañ la yu nekk ci al imaamu muslim wala waxuñoon fi mu ne yoo xam dañ ne jox nañ ko fa nabiid mu dal di naan ne leen ahsantum waaw rafetal ngeen continuer leen ci lii ah léegi waaw ci waaw waxoon nañ ko dañu waxuloon fi ne alimaam muslim soloon a xadiis yooyu kadhalika shaykhuhu alimaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhima eh, léegi nag ñu ne woon mais yonent mi aleyhi salaatu salaam ba mu fii ana fan la jëm waxoon nañ xadiis Seydina jaabir bi pare nañ ci jeex na tàkk waaw bi jaaroon ci jaafar imaam jaafar as-Saadiq mu jëla ko ci baayam di Seydina Muhammadul Baaqir moom mu jëla ko ci Seydina Jaabir ibn Abdillah loolu jeex na léegi nag ginnaaw lii bi mu jullee kon ba pare daal di naan ci Zamzam ana yonent mi aleyhi salaatu salaam fan la jëm ah al imaam ibn Isxaaq ma ne ma al imaam ibn Isxaaq ma la waaw <laughs> yow al imaam ibn euh, waxoo fi woon ne moom daanaka ci aj gi daanaka moom al imaam li mu def euh, mooy moom daanaka moom aj ji lim ci def boo demee siratu Ibn Hisham daanaka ñetti page la bu dee mat na ko mooy lim ci wax vraiment bariwul moom na waaw waaye al imaam Abu Dawud moo ko soloo ci yoonam hmm? al imaamu Abu Dawud men xam nga ko as <laughs> ko soloo ci yoonu ki nga xam ne mooy al imaamu Ibn Isxaaqa loolu moo tax kon al imaamu imaam abu daawud kon moo ko jële kon mu wax al imaam abu daawud asijistaani raxmatullaahi alayhi mu ne xaddatanaa mu ne nettali nañu ali ibnu bahr mu ne nettali nañu ali ibnu bahr al imaam abu daawud nga ne ma bon balaa loolu est pardon ah, bëggoon naa xam fan la ko ëndi ma la ci kitaabul manaasik la ko ëndi baabun fi jimaar alimaamu abu daawud as-sijistaaniyu mu ne xaddatanaa nettali nañu ali ibn bahr sama sëriñ di ali ibn bahr ibn bari alqattaan abulxasan albaghdaadi alfaarisi gis nga alqattaan bi ali ibn bahr mi alqattaan la waxoon naa la keroog bi abulxasan alqattaan alfaas yi que ne alqattaan yi dañoo bari kenn ngi ali ibn bahr ah moom nii alqattaan la abul xasan albaghdaadiyul farisiyu ah moom raxmatullaahi aleyhi mu wa abdullahi ibn said ak sama di abdillah di doomi said ibn xusayn alkindi al abu said almaana mu qaala mooy ñoom ñoo bokk maanaa bu ñu solowee ñoom ñépp ñu qaala ñu xaddatanaa abu xaalidin al ahmar ñu ne abu xaalid al ahmar moo leen moo leen nettali di suleymaanu bnu xayaan al azdi abu xaalid al ahmar al kuufiyu al jaafariyu raxmatullaahi aleyhi moom nag moo ko jële an muhammad ibni isxaaq moo ko jële ci al imaamu muhammad ibni isxaaq ibni yasaar ibni xayaar moom ah am nañu ne déedéet Muhammad ibn Yasaar ah ibn Kawsaan al-Madini <coughs> kun yaam ne woon Abu Bakr wal am ñu ne Abu Abdillah mooy <coughs> al-Qurashi al-Muttalibi al-Madani ma abu mooy ibn Isxaaq menn mu siiw mi ah mi ñu xam fii ci siira bi an Abdirahmaan ibn al-Qaasim mu jële ci Abdirahmaan ibn al-Qaasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr at-Taymi rahmatullahi alayhi an abihi mu jële ci alqaasim mooy alqaasim ibnu muhammad muhammad boobu di doomi seydina siddiq seydina siddiq di doomi uthman muy ibn ab muy abu quxaafa raxmatullahi ala aljamii an aishata mu jële ci sayyidatuna aisha xadiis bii lañ la waxoon ne eh, eh, kii al imaam kii eh, ibnul qayyim keroog bi muy tudd démb bi mooy jataay biy wees bi muy tudd naan euh, imam nisaq neena lii après mu ne waaye de toute façon loolu galatum ayban ah tuddoon nañ xadiis bi mu ne sayyidatu Aïsha dafa wax ne afaada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama min axiri yawmihi ah boobu xadiis boobu mu ne yonent bi alayhi salaam dafa def afaada dafa def tawaaful ifaada léegi ñun li ñu soxal fii mooy bi mu waxee ne summa rajaa ila mina voilà mooy côté afaada bi loolu gisoon nañ mooy tawaaf gi mais lan lañ soxla fii summa ginnaaw gi rajaa mu dellu ila mina mu dellu mina fa makasa biha layaaliya ayaami tashriq mu daal di fay des guddi ayaamu tashriq yi waaw mooy ñetti fan yi ñëw après Eidul Adha après li nga xam ne mooy yawmun nahri le onze le douze et le kon fii ñun benn passage kese lañ soxla summa raja ila Mina mu dellu Mina wal xadiis imaam Ibn Isaaq eh, gis nga daf ko an ana ah. waaye mooy dane an ibni an abdirahman ibn alqaasimi an abihi an aishata ah moo tax xadiis bi nag kii la ah, mooy à vrai dire bu saxiix la waaw xanaa xanaa mu des euh, li nga xam ne moom la al imaam ibn Isxaaq an ana gi ci Abdurrahman ibn al-Qasimi est ce que jokkaloo na sinon bu dul loolu moom xadiis bi saxiix la minimum xasan kon nag loolu kon xam nañ ne kon tey al imaam ibn Isxaaq génn nañu fii nee na tey yëg leen na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa bi mu paree dafa dem fi nga xamante ni mooy Mina. Hmm? léegi nag ba mu fa demee lan la fa yonent bi alayhi salaatu salaam def am na benn affaire wala sax des affaires fii nii bi mu delluwaatee Mina gis nañ ci xadiisu Mawlaana Ibnu Umar bi kon nee na te gisoon ko ci jataay bi weesu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu delloo jóge Makka julli na fan Mina kon loolu it bu ñu ko fàtte de julli na Mina li nga xamante ne nii mooy az-zuhr waxoon nañ la ke ne kon mooy dafa fekk ña nga xam ne saxaaba yi nga xamante ni ñoom da jotuñu woon julli moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu daldi leen mu daldi leen jiite waaw comme ni mu jiite woon ñële mu ñëw jiitewaat ñii nga xamante ne nii ñoom fii lañ ne woon minaa di ko fi xaar yaakaar naa ne affaire boobu affaire boobu noon fàttewuñu ko ah te loolu gisoon nañu ko léegi nag léegi ginnaaw loolu kon julli bi fii nii euh, dafa am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoo xam ne dañu ne après nag ci la yonent bi alayhi salaatu salaam daal di xutba xam nga waxoon na la yawmun nahr xutba na ci comme xutba na Arafa comme niñ ko gisa woon fan est-ce que biir Arafat non ci waadi Urana ci xuru Urana waaye it yonent bi sallallahu alayhi wa qad xataba aydan yawma nahr waaw te waxoon nañ la booba wuteeg boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi entre maalikee yi shafi'i yeeg ñooñu ñoom yan xutba lañ jàpp ne yii lañ war a def yii mooy yi nga xam ne mooy xutba yi nga xam ne ñoom jële nañ ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam en tout cas ñun buñ seetloo mooy jële nañ ci yonent bi alayhi salaatu salaam ak xutba boo xam ne Mawlaana Ibn Umar moo ne ko wax muy ci ci avant yawmu tarwiya muy huitième jour bi la doon xutba muy septième jour kon benn ngoog ah ba ñu ihlaalee jóge foofu ca Dhi Tuwa daal di ca Batha u Makka daal di dem Mina ci huitième jour bi bañ demee ca suba ga ca ba mu demee ca Batnu Urana ci neuvième jour bi mooy bésu baana fa xutba na fa nit ñi waaye al imaam Mawlaana Ibnu Abbaas nee dégg na yonent bi alayhi salaatu salaam muy xutba bi Arafaatin naan laa talbasu bu leen sol yi nga xam ne dañuy tere ku ko sol waaw loolu ci Mawlaana Ibnu Abbaas lañ ko jëlee te gisoon nañ xadiis bi wa huwa fi saxiix waaye gisoon nañ muy saxiix Imaamu Buxaari voilà rahmatullahi alayhi léegi nag waxoon nañ la ne am na yawmu naxri fan lañ ko waxee woon. <laughs> qui se rappelle de ça kan moo fàttaleku fan lañ waxe woon loolu fan lañ ko waxe woon fan lañ waxe woon loolu ah mooy bi imaam Ibn Ishaq ne rahmatullah yi bu mu nee yonent bi alayhi salaatu salaam dafa xutba Arafa ah yaa ngi fàttale ko woon léegi muy xadiis boo xam ne mu ko jële woon ci ban saxaaba ah Amru ibn Xaarija mu ne na Attaab euh, euh, ibn Aziz moo ma yónni ci aajo moom mi noonu le gouverneur de la Mecque moo fa toogoon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na yoon moom moo ma yónni ci yonent bi alayhi salaam ma ñëw fekk ko mu taxaw Arafat ah léegi nee bi ma ñëwee après nag ma dégg ko muy ma wax ko aajo aajo ji ñu ma yónni après ma dégg ko muy ba loolu waxoon nañu ko loolu nag lañ la waxoon foofu ko ne waxu imaam ibn Ishaq boobu dëgëruloon parce que al Layth ibn Sulaym mi mu jële xadiis bi la ndax danoon xaddathani Layth ibn Sulaym an Shahr ibn Hawshab al Ash'ari ah te waxoon nañ la lay sub lay al lay sub daa bari lu muy def defle ah waxoon nañ la li gën a dëgër mooy xadiis bi nga xam ne moom la ko mel ni ñoom al imaamu Ahmad ne foofu bimina te waa saabu suna gis nga ñoom ñoom al imaamu ñooñ waxuñu woon fan la waaye al imaam Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal ci riwaaya la ne xatabana rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam biminaan wan ana tahta raahilati wa lu'abuha yasiilu ala katifayya wa sami'tuhu yaqul inna allaha qad a'ta li kulli dhi haqqin haqq ah lu loolu waxoon nañu ko <laughs> foofu lañu waxe woon ne ah lii la que ne Seydina Shahr ibn Hawshab kii boobu Euh, ah, euh, Amr ibn Kharija wax nañu ne fekkoon bi Mina Mina xutba boobu mais yawmun nahri xam nga minaa te am na ñeneen xadiis yuñ gisoon woo xam ne da ne ñeneen beneen saxaaba bu ne Yonent bi alayhi salaatu salaam xutbaal nañu aaxiru ayyaam ci ñëw léegi mais am na xadiis yoo xamante ne yu maw ko bu Mawlaana Ibn Umar dane qaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bi Mina te alxadiisu mu ngi ci saxiix mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam da def bi Mina waaw léegi ah am na xadiis yoo xam ne dañ ne yawmun nahr Seydina <coughs> bi nekk bu Seydina Jaabir ibn abdillah te al imaam ahmad soloo ko mu ne xatabana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yawma nahr mu ne yeneen ci bi alayhi salaatu wasallam de xutbaal nañu yawma nahri bés bi nga xam ne moom lañuy loje géléem yi te xadiitu seydina jaabir beneen don seydina ki euh, abu bakra tamit loolu it day wane ne bés boobu la waaye it yi nga xamante ne nii Hmm? mooy xadiisu ki nga xam ne eh, Seydina Mawlana Ibn Abbas soloo na lu mel noonu yooyu yuy wane ne bésub naxar bi yonent bi aleyhi salaatu wa daal dina leen di xutbaal waaw léegi loolu moo indi nag affaire bi waaw loolu moo indi affaire bi ah. ku mel ni alhirmas ibn ziyad na ko noon xadiis abu umaama albahili moom defoon nañ tarjama abu umaama it soloon xadiis boo xam ne moo xadiisu seydna amru ibn xaarija bi ñoo moom it soloo ko yooyu yépp ñu ne mbir mi ah ñu leeral kene te yooyu ñu ngi ci ah, sunan al imam Abu Dawud yooyu yépp dinañ ci ñëw lii dañu nekk ci introduction xutba yawmun nahr hein <laughs> ah, dinañ ci ñëw bu baax insha allahu taala ah, kon xadiisu al Hirmas ibn Ziyad ak imaam Abu Dawud ak al imaam euh, kii euh, Seydina Abu Umaama al nekk ci sunan al imaam Abu Daawud foofu leeral nañ fa ne yonent bi alayhi salaatu salaam da leen a xutba yawmun nahr naka noonu xadiis Seydina Jaabir bi ñu la wax na al imaamu Ahmad moo ko solo mu ne xatabanaa rasuulullahi lojo géléem yi ah ak naka Abdallah ibn Amr ibn al-Aas moom itam solo nañ ah mu ne ta boobu mu ngi ci saxiix bi moo demee sax imaamul Buxaari lu mu fekk mu daal ne yonent mi aleyhi salaatu mu tudd xutba bi mu leen xutba yawmun nahr waaw léegi nag affaire baa ngi noonu euh, kon loolu kon leer na ne kon lii lépp day leeral di wane. këne yawmun nahri am na xutba waaye nag boroom xam-xam yi raxmatullah alayhim dañ cee wuute nag waaw boroom xam-xam yi raxmatullah alayhim dañoo wuute nag ci masala bi yi ñu wax est-ce que yawmun nahri muy bis bi am na xutba bis yi xutba walla jël léegi ana lan mooy seen wuute boobu ñoom boroom xam-xam yi raxmatullahi alayhim dañuy topp al imaam al xaafid ibn Hajar <clears throat> raxmatullaahi aleyhi ni mu traité sujet bi ci al ci bunt bi nga xamante ne nii moom la al imaamul Buxaari raxmatullaahi aleyhi tudde baabul xutbati baabu bunt al buntub ay ayyaama mina bésu mina yi waaw <coughs> ayyaamu mina bii mu wax nag ayyaamu mina quatre jours la mooy bés yi nga xam ne lañuy paase mina <coughs> boo fàttale ko waxoon naa la këne mina nañ ko jàpp bu baax parce que moo ëpp fi ñuy dem ci aj <coughs> moom Mina gis nga depuis al ihlaalu bil hajj fi yawm tarwiya ba léegi ñu ngi tudd Mina rek waaw Mina la yonent bi aleyhi salaatu salaam dem ci huitième jour bi ba muy dem Arafat Mina la fanaan fa la jóge daal di dem Arafat jóge Arafat ca guddi ga dem Muzdalifa jóge Muzdalifa dem fan ila Mina sànni ji Jamraya jóge ca Jamraya nekk Mina foofu fa nga xam ne fa la loje fam daloon fa la wate tamit fa la at taxallul bu njëkk bi amee waaye ba mu fa jógee ba mu fa jógee mu daldi dem makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima wa mina min al ci alxaramul makki la bokk mu daldi dem ca jàkka ja ca kaaba ga daldi tawaaf def tawaaful ifaada waaw après julli tisbaar naan zamzam demaat fan comme ni ñu ko gisee sànq ci xadiisu al imaam ibnu isxaaq summa rajaa ila mina mu delluwaat mina te dellu mina bii nag yonent bi aleyhi salaatu wasalaam du fa jugewaat lu dul muy waajal ñibbi ila madinatil munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam yaa ngi gis kon mina <laughs> dafa am nag luñ naan ayyaamu mina moom laal imaamul Buxaari rahmatullah yi di wax nii naan baabu buntu alxutbati buntu xutba ayaamu mina bésu mina yi mooy bés yi ñuy paase mina kon bésu mina yooyu ñeenti bés la ñeenti bés la bu ko jaawale nag ak ayaamu tashriq ayaamu tashriq tamit mina lay xewee waaye bu ñu nee ayaamu mina ñeenti fan la waaw moo tax al imaamu mina arbaa yawmu naxri wa thalathatu ayaamin baada waaw mu ne ayaamu mina ñeenti fan la mooy yawmu naxri mooy bés bii ñu nekk samedi bii ñu nekk di bésu tabaski ji yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di ci aj samedi bi muy yawmu naxri bés bi ñuy loje géléem yi di ci ray di ci rendi li nga xamante ni mooy tabaski yi loolu mooy premier jour bi gis nga minaa lam fa def liñ la ko wax nañ la rek récapituler la léegi ah récapituler lañ la ko léegi ak ñaar ak ñetti bés yi tegu muy le onze le douze ak le treize la onze ak la douze ak le treize comme niñ ko waxoon nañ ko sànq moom lañuy wax ayyaamu tashriq yooyu dinañu ci ñëw parce que àngaguñ ci mooy suba lay tàmbali waaye buñ nee ayyaamu mina bésub tabaski bii ci la moo tax yonent mi alei satu selaam lenn kese la fa def mooy lim fa def lii la tawaaful ifaadati julli fa tisbaar naan fa ndoxu zam-zam jóge màkka lii la fa def jeex na li ci des c'est pour Mina foofu nag <clears throat> la al imaam al xaafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi di ñu traiteel suñu masala mi fekk al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi ci indi ay ensemble de xadiis euh, indi na ci quatre xadiis yu indi ci bunt boobu ci bunt bi ñu la wax sànq baabul xutbati ayyaamu Mina mu indi fa xadiisu mawlaana ibnu abbaas radiyallahu anhuma premier xadiis ak xadiisu ba léegi beneen boo xam ne bu ngi ko jële tamit ci mawlaana ibnu abbaas ak beneen xadiis boo xamante ne mu ngi ko jële ci seydina abu bakra nufay ibn al xaaris yi radiyallahu taala anhu ak quatrième xadiis mu jële ko ci mawlaana abdallah ibnu umara ibnu alxataabi radiallahu an iljami foofu nag bi al imaam alxaafid di sharaa foofu mu ne mu ne wa fi hadihi al axaadiis dilaalatun ala mashruuciyati alxutbati yowma nahr wa bihi axada alshaaficiyu wa man tabicahu waxaalafa dalika almalikiyatu walxanafiyatu qaalu xutabil xajji salaasa loolu waxoon nañ ko sànq ñu ngi doon wax naan loolu tuddoon nañ ko selon maalikee yi ñoom yan xutba lañ jàpp ne moom mooy seen mooy xutba yi nga xam ne moom lañuy moom lañu yoonal ñu def ko ci aj ji ak xanafiya yi mu ne ñoo ne xutabul xajji thalaatha saabi'u dhil hijja wa yawma arafa wa thani yawma nahr bi minan mu ne wa fi hadhihi al mooy xadiis yi al imaamul buxaari indi ci bunt bi mu ne luy tegtale yoonalu xutba yawmu nahr muy bés bi nga xam ne mooy bésub tabaski bés bi ñuy loj gëléem yi mu ne wa bihi axada Shaafi'i wa man tabi'a te ci wax jooju moom la al imaam ash-Shaafi'i Seydina Muhammad ibn Idris al-Muttalibi ash-Shaafi'i rahmatullahi alayhi daldi moom lii la jàpp këne bokk na ci xutba yi nga xam ne moom lañu yoonal ci ak gi mooy xutbatu yawmal yawmal nahri muy xatbatu yawmul iid muy bés bi nga xam ne mooy yawmu nahri bésu dixième jour bi min zil hijja ñu koy woowee ci wolof bésu tabaski mu ne waaye loolu la imaam ash wax wa man tabi'a ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci wax joojale mu ne waaye wa xaalafa dhalika al-malikiyatu xanafiya mu ne waaye kanta malikiya yi ak xanafiya yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo wuute ci wax jii al imaamu Shaafi'i wax ñoom dañoo jàpp ne lan lañ wax mu ne qaalu xutabul xajji salaasa xutabul xajji salaasatun ñu ne xutbaay aj yi ñett la ñetti xutba rek lañ ci yoonal mooy yan saabi'u dhil hijja loolu waxoon nañ la ko ci xadiisu ñoom fi ñu ko teg mooy xadiisu mawlaana ibnu Umar radiyallahu anhu mu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam bu yawmu ta mooy da doon xutba nit ñi avant bés bi jiitu mu tarwiya kon ñu xam ne mooy septième jour te yawmu tarwiya mooy huitième jour bi ci Dul Hijja kon ñu xam ne kon ci septième jour bi la ñoom foofu lañu ko teg ñu ne boobu mooy premier wa yawmu Arafa ak bés bi nga ak xutba bi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def bésu Arafa te loolu mooy xutba bi ñu yàggoon le sermon de alayhis de du prophète sallallahu alayhi wa sallama Orana près de Arafa moo xutba yu gisoon bi mu defoon ci batnu Orana nekk ci wetu Arafat ñu ne lool mooy deuxième xutba bi nga xam ne yoonal nañ ko kantaa beneen xutba bi nga xam ne moo ci tegu mooy wasaani yawm an-nahr bi Mina mooy deuxième jour bi ci yawmu naxri waaw mooy bu ñu tabaskee deuxième jour bi fan lañ koy defe ca Mina waaw loolu li ñuy wax ñoom nag ah kon ñoom lii lañu wax ndax loolu tamit euh, euh, dañ koo soloo kën yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa xutba foofu dafa xutba benn ci bésu ayaamu ayaamu tashriq yi awsatu ayaamu tashriq yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf cee xutba kon nag ñu ne wa waaw kon mu ngi noonu lii nii day wane ne kon lii ñu wax nii mooy li nga xam ne mooy li gën dëgër kanta xutba bi yowmul iid bi moom loolu noonu moom ñun jàppuñ ne loolu xutba la parce que dañoo jàpp ne boobu yonent mi aleyhi salaatu salaam daa am ñu ko doon laaj mu leen di tontu da leen doon am lu mu leen doon wax am nag ñu tudde loolu xutba waaye loolu du xutba da doon laaj te waxoon nañ la dinañ ñëw ci yooy ne la buñ gisee xutba bi dinañ gis ca lañ koy laaje naan ko man di damaa def lii laata may def lii mu naan lan la leen tontu loolu waxoon nañ la dinañu ci ñëw waaw <coughs> léegi ñoom kon ñoom ñoom fii lañu ko teg ñoom waaw moo tax ñu yaxal ne ñett yi daal mooy xutba yi nga xam ne moom lañ yoonu yoonal yudul xutba yi mooy ne affaire yi moom noonoo non ah. léegi loolu affaire la Euh, ndax ñoom ñoom euh, xadiis xadiis bi ñu tegtaloo nii euh, mooy xadiisu imaam ahmad bi mooy bi ne ci deuxième jour ayyaamul nahr mooy imaam ahmad moo ko solo mu jëla ko ci abu xarra al raqaashi moom mu jëla ko ci bàyyi xam mu ne mu ne kuntu aaxidan bi zimaami naaqati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi awsati ayyaami tashriiq azuudu an innaas waaw mu ne man de nekkoon naa téewoon laxaabu géléemu yonent bi sallallahu alayhi wa ci bi bés bi nga xam ne mooy bi gën a digg doomu ci ayyaamu tashriiq yi azuudu an innaas may ma koy fegal nit ñi waaw waaw di puus nit ñi ngir fegal ko ko mu ngi noonu te lu mel noonu jëli nañ ko ci xadiis Seydina Abu Bakra mu ne fii awsati ayaami tashriq waaw ñu ne kon loolu mooy wane kon wax jii ñu wax kon mu saabi' li tax ñu wax ko xadiis Mawlaana Ibnu Umar tuddoon nga ko yawmu Arafa li tax ñu wax ko mooy xadiis yi leer na xadiis Seydina Jaabir inda saxiix imaam Muslim xadiis bi nga xam ne mooy euh, deuxième jour ci yawmu naxri bi mi nan loolu mooy xadiis yi ñu fi wax lee indaal imaami ahmad ibnu muhammad ibnu hambal léegi nag bi ñu waxee lii ñoom mu ne al imaam al xaafis di kon dala wax ne maalikee xanafiye yi rahmatullah alayhi ñoom dañ ne trois xutba rek moo am kantaa yawmu naxri ñoom d'accorduñ ne bésu tabaski bi xutba yoonal nañ ci xutba mu ne wa waafaqo ñett yi nag ñu wax mu ne wa waafaqamu yu illa annahu qaala badala thani yawm nahri thalithuha thalithuhu li annahu awwalu nafar mu ne wax jii nag ñu wax boole ci ñoom xutba yi ñu wax yépp mu ne al imaam shaafi'i d'accord na ci ñoom sauf que ñoom ah contrairement ñoom dañ ne deuxième jour yawmu nahr mooy douzième jour mu ne nag al imaam Shaafi'i dana déedéet pas douzième moom dana ñetteel bi saalisuhu li annahu yawmun nafr mooy bés nafar mooy bés bi nga xam ne ci lañuy ñuy jóge foofu fa la ñuy quitter moom boo dee boobu la nag waaw moom boobu la ko def mais defu ko ci deuxième bi comme ni ko xanafiya yi ak maaliki yi daal di waxe waaye boo seetloo mooy kon al mu ne wa zaada xutbatan rabi'a wa hiya yawmun nahr mu ne al imaamu Shaafi'i ak ñaar moom. moom mu dolli beneen xutba muy ñeenteel mooy bi nga xam ne mooy am bisu tabaski bi léegi pour récapituler li al imaam al xaafis wax <laughs> ci ay mooyu gën a gàtt mooy xanafiya yi ak maalikiya yi rahmatullah alayhim ñoom dañu ne aj ji ñetti xutba lañ ci yoonal te loolu bu ñuy wax loolu mooy kon ki nga xamante ne mooy amirul xaj mooy ki jiite aj gi kooku day taxaw ñett yi ndax lool mooy sunnaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy bi ci njëkk mu xutba septième jour ci mois Zul Hijja laata bi yawmu tarwiya xamal nit ñi ndax al mawlaana ibn Umar dana yonent bi alayhi salaatu wassalaam da ko doon def yu'allimu naas manaasika manaasikal xaj da leen doon xamal li nga xam ne mooy jëf yi nga xam ne moom lañ war a def ci ak gi kon ñu ne boobu mooy premier xutba deuxième suñu xutba boo xam ne d'accord nañ ne amirul xaj ji yoonal nañ ko te ki jiite ak gi na ko def mooy bi nga xam ne moom lay def bésu Arafat ñu ne loolu mooy deuxième troisième ñu ne ci douzième jour bi ci zulxijja nekk ci ayaamu tashriq yi foofu mooy suñu troisième foofu nag tamit yoonal nañ ko fa loolu la ñii xanafiya yi ak maaliki yi rahmatullah alayhi ñoom trois xutba lañ lañ lañ téye imaam ash-Shafi'i rahmatullah alayhi ak ñi ànd ak moom ñoom ñu ne quatre xutba moo am mooy d'accord nañu ko waa jumhur ñoo ñu wax léegi muy mag ñi xanafiya yi ak maaliki yi ci le septième jour d'accord nañ yawmu Arafat xutba boobu d'accord nañ muy dëgg xutba bi ngeen naan ayyaamu tashriq d'accord nañ ci kaw waaye nag ñun du douzième jour bi mais treizième jour bi la mooy dernier jour bi ayyaamu tashriq waaye nag yokku nañ ci beneen xutba boo xam ne mooy bésu tabaski bi boo jëlee successivement kon ñoom le sept day am xutba ci zul xijja euh, Arafat muy le neuf mu am xutba tamit le dix muy yawmu naxri am xutba le nekk dernier jour ci ay yaamu tashriq yi am xutba loolu rek la mooy lii mooy wute boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ci xutba bii yawmu naxri ana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam est-ce que defoon na koom déet est loolu xutba la am déet kon moo tax kon gis nañ waa jumur dañ ne lii du xutba waaw mais xadiis yiñ la wax sànq ne la yooyu yépp te saxaaba yi radiyallahu anhu Eh, eh, daal di ne xatabanaa yonent ma lay saa saam xutbal nañu lool day wane ne loolu xutba la woon waaw kenn ginu la xam nag saxaaba yi ñoom ñi nga xam ne ñoo arbaabul balaaga ah arbaabul luga xam nañ ne yonent lu yonent ma lay saa saam bu xutbaa xam nañu bu dee du xutba xam nañ du ñu ñëw yonent ma lay saa saam di wax ñu naan xutba na te lool du xutba waaw kon nag moo tax eh, mbir mi. parce que comme que al imaam al euh, euh, Shafi'i rahmatullah alayhi <laughs> euh, lii nii mu ne parce que bés bi moom dane al imaam al Shafi'i xutba bii nii nga xam ne moom lañuy def ci yawmu nahri hein parce que nit ñi dañoo soxla ñu xamal leen jëf yi ñu jëf yi ñu war a jëf ci bés bii muy bésu Mina muy bésu Euh, bi ñuy loje gëléem yi bi ñuy rendee xar yi waaw mu ne loolu moo tax ñu yoonal ko waaw ndax nit ñi dañoo aajowoo ngir ñu xamal leen jëf yiñ ci mën a jëf yiñ ci sànni jamra rendi gi ak watu beeg loolu ak tawaaf ku mel ni nag ci xanafi yi ku mel ni al imaam at-Taxaawi rahmat lii yépp al imaam al ko tudd foofu mais dañ koy tënk nii mu ne ku mel ne al imaamu euh, at-Tahawi al-Hanafi rahmatullah alayhi moom dafa dafa dafa dafa d'accordul wax ji waaw d'accordul wax ji ndax dane mais fii nii xutba yonent bi fii hmm? kenn kenn jëlewul ci yonent bi alayhi salaatu salaam këne bés bi jàngal na leen fa dara loo xamante ne nii lu lu am relation la ak bés bii di yawmu nahr ci jëf yi ñu ci war a jëf ci aj yi amut waaw kon nag ñu xam ne kon faaraf naa annaha lam taqsud li ajiyal xaj yi loolu jubluwu ci woon ci xaj parce que en fait xanafiya ak maalikee waxuñ ne lii nii amul de xadiis yii nii ñoom dañoo jàpp ne en loolu yonent bi aleyhi salaam defu ko woon parce que lii ci ajj la bokk mooy ne da doon dafa gis nit ñi bari mu xam ne jàngal leen xamal leen lii lu baax la rek mu def ko alors que xutba dafa nekk loo xam ne mooy da koo da koo da koo instauré xutbatu arafa xutba bi nga xam ne moom la def ci septième jour bi baax na ba Mawlana nu am Omar dane daf koo def jàngal nit ñi li nga xam ne moom lañ war a def ak b xutba yi nga xam ne moom la def ay yaamu tashriq nga xam ne mooy le douze nga xamante ne mu xamal leen fa yi nga xamante ne nii ay yaamu minaa yi li ci des ak surtout yi nga xam ne mooy soit ku mën a dem tey yemale ko foofu wa man ta'ajjala fii yawmayn wala yooyu ku teel a dem ci deux jours après bésu tabaski yi kooku dara du ko fekk amul benn problème ak ki nga xam ne moom day continuer ba mat yooyu yëpp mu soxla ko leeral ko te tamit mu nekk xutba boo xam ne moom lay tàngatoog ñoom loolu dafa nekk lu am solo te loo xam ne yonent na saa saa moo ko instauré quant à xutba bi mooy nit ñee bari rek waaw al imaam at mu ne mbir mi defu ko defu ko loolu de dañuy xam ne defu ko parce que taq lam taqsud li ajlil lam tuqsad li ajlil xajji xutba bi yonent mi aleyhi salaatu salaam defu ko so fekk lim ciy jublu mooy pour aj gi la waaw moo tax sax am na ci maaliki yi rahmatullah alayhi ku neen eh, loolu da koo def parce que da bëggoon a jotale nit ñi li nga xam ne moom la tuddoon hein ndax ba mu gisee nit ñi bari mu di def loolu daldi leen euh, rappeler ay def leen ay ay rappel léegi nag ñi ko gis jàpp ne loolu xutba la jàppe ko xutba alors que affaire bi nekkul xutba waaw ndax nit ñi fii soxlawuñu leen fiy jàngal te yonent ma lay saa waxu fi fii lu jëm ci ar ram yokk yooyu waaw kon nag loolu la euh. <laughs> léegi loolu ñoom lañ dàqewu kii bi mais loolu dëgërul mooy wax yi nii yépp daraa ci dëgërul parce que yonent bi sa salaatu salaam saxaaba yi ñoo gin a xam waxu yonent bi sa salaatu salaam waaw loolu ñoo ko gin a xam mënuñoo ñëw nag taxaw ne xatabanaa rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam yéen ngeen la loolu du xutba loolu nan ngeen nan la est-ce que ñi naan du xutba kenn am na kenn rek ci madahib yi ku naan du xutba koo xam ne. toll na ci xam-xam saxaaba yi taxaw ne ñun yonent ma sax moo ñu xutbu <laughs> waaw <laughs> Seydina Abdallah ibn Amr ibn na man fekke naa yonent bi alayhi salaam yaxtubu yawma nahri nee na man maa fekke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne man maa fekke Abdallah ibn Amr ibn al-As al imaamul Buxaari mu ngi ko soloo ci buntu bi jiitu xutbatu ayyaami mina mooy buntu bi mu def baabul baabu al futyaa mooy di jàngale di ubbee nit ñi fi daab ala daabati fekk dangaa war al jamra ci fa nga xam ne fa lañuy sànnee jamra ya muy ci mina foofu seydina <coughs> Abdallah ibn Amr ibn al-As mu ne annahu shahida an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu yawma nahr fa qaama ilayhi rajulun fa qaal nee na man fekke naa yonent ma lay saa saa yaxtubu ana ngeen bëgg yéen a gën a xam tan moo gën a xam Abdallah ibn Amr ibn al-As ma saa saa am di xutba mu ne lii xutba la ngeen ne ko loolu du xutba <laughs> waaye gars yi seetaan leen li ngeen di wax <laughs> loolu seetaan leen li ngeen di wax yéen a antum a'lamu am am waa nga xam ne ar-rawi alladhi shahida moo ne man shahid moom moo ne annahu shahida an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu <laughs> loolu kay gaa gaa yi mais léegi léegi fii fii dafa leer waaye kon nag affaire bi affaire bi lii <laughs> moo tax wax jii moom dëgërul mooy li al imaam Shaafi'i rahmatullah mooy li gën a dëgër fuuf te kantaa wax dina yéen en plus liy wane ne loolu da leen doon fàttali ay biir rek waaw ki ko gis jàpp ne xutba la waaye liy wane ne dara comme li al imaam Shafi'i di wax rahmatullah alayhi que ne pour mu ciy fàttali nit ñi li war a def fii fàttalewu fi dara dañ naan loolu d'accorduñu ci waaw loolu fenn lañ ci d'accordul parce que yonent bi alayhi salaam ci xutba bi comme xam nga xutba bi ñu ngi koy wax. mais waxoon nañ la bi ñuy gis xutba bi al imam ibn Sa'd woon naan peut-être biee parce que euh, ci yawmun nahr finalement dañu nootaloon ne ñoo affaire bi li mu doon wax Arafa la parce que xadiis bi mu ci teg mooy xadiisu Seydina Abu kii bi nu mu tuddati Amru ibn Xaarija mi ñu waxoon sànq moo koy wane ak tamit xadiis bi nga xam ne moom al imam al euh, euh, Ishaq mooy bi mu xam ne ci la doon nettali naan wa xaddatani yaxya ibn abbad ibn abdillah ibn zubayr an abihi abbad annahu qaal kaana rajul alladi yasruxu fi nnaasi bi qawli rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa bi arafa rabia ibn umaya ibn xalaf mooy xadiis boobu la indi juste bi mu tuddee discours bi nga xam ne moom la waxoon ne mooy xutbaay wa xataba nnaas xutbatahu allati bayyana fiha ma bayyana fa xamida allah wa athna alayhi thumma qaal ayyuha nnaas isma'u qawli fa inni laa adri la'alli laa alqaakum ba'da 'aami haadaa ba'da bi haadaa al-mawqifi mooy xadiis ba mu andi woon bi mu andee discours boobu dane wa haddathanii dane woon nettali na moom alimaam mu ibn Isxaaq Yaxya ibn Abbaad sëriñam di Yaxya ibn Abbaad di doomi Abdullah ibn Zubayr an abiihi mu jële ci baayam mooy Yaxya jële ci baayam di Abbaad mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam waa nga xam ne moo doon yuuxu di jottali yonent mi alayhi salaatu salaam keroog bi muy xutba Arafa mooy Rabi'a ibn Umayya ibn Xalaf waaw kon loolu moo taxoon ñu ne woon mbir mi finalement sax mooy xutba Arafa bi la doon nañ la foofu que ne xutba bu mel noonu moom bu mel noonu lay waxaat dina am lu ci répété waat moom yonent mi alayhi salaatu salaam indiwaat ko yawmu nahri xutba bi nga xam ne moom la gis fi nga xamante ne mooy tay di bésu tabaski kon loolu. loolu noonu dañ naan la gis nga loolu nga ne jàngalewu ci dara loo xam ne lu jëm ci wàllu ak gi la loolu kenn ci d'accordul duñ ci d'accord parce que ah, jàngale na fa màggal gu ñu war màggal bés bi di bésub tabaski bi bés bi nga xam ne mooy bésub loñ bi comme niñ koy gisee ci biir discours bi waaye it wax na ci xub daldi di ciy xërtal nit ñi ci màggal gi nga xam ne moom lañu war a màggal shahru dhul hijja muy ashurul xurum weer wi ñu nekk muy dhul hijja aj muy weeru aj gi weeru tabaski gi wax nañu màggal ko ci mooy wane na ni mu màgge ak tamit al la xaram loolu lépp xutba bi dafa làmbulool màggal boo xam ne xam na ni ñu ngi koy def mais mu gën leen cee soññ bim naan atadruna ayu yawmin hada ah ayu baladin hada ayu shahrin hada loolu ngir dangoo xamul bañ a xam ngir màggal loolu kon nag affaire bi loolu la ko waa côté saxaaba yi kenn ginu leen a xam li ñuy nettali ci yonent bi alayhi salaam buñ la nee xutba balaa fekke dara nga mënula tudde leneen loo xam ne du xutba waaw kon nag euh, loolu benn affaire te am na beneen wax bu al imaam al xaafiz ibn xajar wax ba léegi mu ne en plus mooy wax ji ñu wax ne parce que jour bi soxlawul mu leen di jàngal parce que loolu mënoon jàngaloon doon na fekk mu jàngal leen ko ci xutba bi mu defoon arafaat ak yooyu dañ naan xutba bi mu def Arafat est-ce que c'était pas possible mu jàngal leen ko yow yawmu nahri te yow mu yawmu saabi'i te yawmu saabi'i ci boppam boobu du loolu Mawlana Ibn Umar wax te pourtant yonent ma la saam teewu koo bañ a defaat xutba boo xam ne moom la defaat Arafa waaw kon nag yii nii yépp waaw te en plus boobu sax man nga ne boo xam naa nit ñi ñi afri ñiy ñëw dañoo gën a bari wala ñiy fekkewu ñoon ñu ne d'accord mais deuxième jour bi euh, mooy le douze hein hein nag est-ce que loolu nax naxri manu leen ko woon a wax moo tax yooyu yépp yooyu yépp day wane ne hein loolu lépp yooyu yépp mu fa jàngale même xutba yooyu mooy manoon na koo def kon bisu Arafat wala mu def ko bisu nax naxri ci douzième bi avant ah mu bàyyi douzième bi ngeen di wax kon affaire yi mooy li gën a dëgër mooy na xutba bi lu ñu yoonal la du ne rek nit ñi bari woon yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di am lum leen ciy jàngal noonu di leen wax gaa yi jàpp ne xutba la déedéet kenn jàpp ko daf koo doon waaw comme li Mawlaana ibnu Amr ibn al-Aas wax ci xadiis bi ñu la wax léegi ci saxiixu al imaam al Buxaari rahmatullahi aleyhi waaw ah. léegi nag ginnaaw bi nga xamante ne nii lañu gis lii kon lii mooy li gën a dëgër kon mooy euh, xutba bii nii xutba la boo xam ne bu ñu yoonal la muy yawmu naxri yonent bi sallallahu alayhi wasallama daal dina ciy xutba nit ñi euh, euh, ginnaaw affaire bi mooy gis nga nag xutba bii nii hmm? ah. te wax nañ la ñi ko nettali ñoom al-Hirmas ibn Ziyad ñoom ñoom wax nañ xutba bi comme ni mu ne ci al imaam Abu Dawud wax nañ la sànq eh, Seydina Abu Umama Seydina Amr ibn Kharija ah, seydna abdallah ibn amr ibn as mi wax léegi sax imaamul buxaari yi ak ainsi de suite ak ainsi de suite ak ñeneen ak ñeneen xutba bii nag dina wute xutba biñ gisoon ci batnu urana waaw léegi ñu ngi ci mbëmbëstalu xutba bi mooy xam nga boobu seydna jaabir moo ñëw solo affaire bi d'un coup moo tax imaam ibn sa'd dañ ko comme que dañ ko tuddoon ñu ne woon nañ indi rek li mu wax te moom sanadam da'if la woon ndax zakarahu bila sanad waaye xutba bi nga xamante ne ni moom lañuy gis fii day wuteeg bële mooy duñ topp benn càllale parce que saxaaba yi ko nettali ñoo bari te même même saxaaba bi da ngay gis mu nettali ci xadiis boo xam ne la mu tudd fële hein la mu tudd fële moo ëpp li mu tudd feneen fi moo tax xadiis yooyu des fois dina niru ak répétitif mais à chaque fois du ñàkk ak ndolleent gu ci am bu dee loo xam ne eh, taxawoon nañ ci ak yàggal du yàggal ci tuuti bu ñu koy ñëwaat ci xadiis boo xam ne day wax loolu am lum ci dolli dañ koy tudd lu gaaw rek après àgg balam dolli ñu door a taxaw ci loolu le insha allahu taala waaw moo tax dinañ gis ku mel ni xadiisu Mawlaana ibnu Amr ibnu al-Aas biñ la wax léegi dinañ gis xadiisu Seydina Amr ibnu Xaarija dinañ gis xadiisu Seydina Abu Umaama dinañ gis xadiisu Seydina Nufay ibnu al-Xaaris Abu Bakra radiyallahu taala anhum ak ñeneen ak ñeneen waaye ñii ñooy li ci gën a fës ñii moom bu ñu gisee seeni xadiis ah bu ñu gisee xadiis yii nii moom mooy daanaka walillahi alhamdu wal minna waaw mooy bu ñu gisee ñoom ñii moom bu ñu leen gisee rek mooy daanaka moom alhamdulillah waaw mooy def nañu on a eu l'essentiel ci xutba wi waaw ak Mawlaana Ibnu Abbaas foog naa waxuma ko moom itam waaw Mawlaana Ibnu Abbaas tamit dinañ gis Euh, surtout moom ak abu bakra ak ñu la wax sànk ñoom amru ibn xaarij ñoom abu umaama al bahili rahmatullahi alayhim wa radiya anhum ñoom daanaka buñ gisee yooyu moom euh, gis nañ lool ak xadiis seydina al hirmaas ibn ziyaad miñ la wax sànk insha allahu dinañu gis yi léegi nag dafa am beneen masala haa loolu dama ko fàtte woon loolu dama ko fàtte woon Euh, nañu ko ci fexe def nañ ko fexe wax bala ñoo tëj muy nee waaye xutba bi kañ am xutba bii ngay wax nii ma ne le dixième jour nga non pardon euh, apparemment je n'étais pas aussi précis précis que ça xam naa ne bésu kii bi la waaye da xam nañ ne bésub dixième jour bi la bésub tabaski bi la xam nañ ne tamit loolu benn information la beneen information bu ñu am mooy Mina la xewe waaye nag am na benn information boo xam ne man xamaguma ko mooy ana ban waxtu la xew ci suba gi la la ko yonent mi alayhi salaatu salaam def laata muy wëri Kaaba gi la ko def walla bi mu demee ba tawaaf ba pare la ko def foofu nag fa la wax jane foofu nag parce que xadiis yi à vrai dire leeraluñ exactement ban ban jamono la ko def ba mu des am na xadiis bu ñu fi gisoon am na xadiis bu ñu fi gisoon ci saxiix imaamu muslim raxmatullaahi aleyhi saxaabiya bi ko soloo dane man dama gis yonent bi alayhi salaatu salaam mooy bi mu ne dama koo gis Seydina Bilaal di ko keral ak Seydina kii téye euh, Seydina Bilaal ak Seydina Usaama kii di ko keral kii téye ci laxaabu giléem gi mu sànni jamra yi summam sarafa après mu wax wax ju bari ba muy wax nit ñi nee na mu wax wax ju bari naan wax nit ñi ne leen maa ngi leen di dénk ngeen di dégg ak topp même bu dee wa in ta'ammara aleykum abdun mu naan ahsibuhu qaala habashiya wala aswada waaw mu naan dégg naa ko mu naan yonent bi aleyhi salaatu wax ju bari waaye après dane ma mu mu ne leen aleykum maa ngi leen di dénk bi sam'i wa ta'a ci dégg ak topp waaw même bu dee ne sax dañoo def ki nga xam ne mooy jaam boo xam ne habashi la boo xam ne bu ñuul la jóge aba abesini sax fekk mu ngi leen di euh, jiite ala ci kitaabullah na ngeen ko topp waaw maa leen dégg ngeen topp xam nga kooku moom euh, kooku wax dëgg yàlla loolu mu wax nag <laughs> mooy ke ne ah mooy ne kon xutba bi kon lool lan lay ma ne lay wane ne kon affaire bi laata muy dem fële la laata muy dem jamra ya la la non laata muy dem fa nga xamante ne mooy ca Kaaba ga mooy bi mu sànnee jamra yi en tout cas ba pare soit ba dem ba loj yi ba wattu ji wala en tout cas daal ci intervalle boobu lay niru mais daal en tout cas wanewul ne dafa nekk après mooy ci après zuhr mais zawal la moo tax ku mel na al imaam al xaafiz euh, kii al imaam Ibnul Qayyim rahmatullahi alayhi ci azad moom loolu la dëgëral moo tax bi muy wax bi muy wax ci affaire boobu moom al imaam Ibnul Qayyim. raxmatullaahi alayhi mu ne fekk dafa indi bi muy indi succession yi dane faslun waqafan sallallahu alayhi fii sallam fi mawqifihi wa a'lama an-naasa anna Muzdalifa kullaha mawqif mu wax mooy bi yonent mu ne yonent ba lii chapitre sous chapitre yonent ba ne saa saam taxaw fi nga xamante ne nii mooy fa mu taxawoon ca Muzdalifa mu xamal nit ñi ne Muzdalifa yépp fu ñu mën a taxaw la après mu ne mu jóge Muzdalifa murdifan lil fadl ibn abbas wa huwa yulabbi nee na mu daldi di supporter seydna al fadl ibn abbas jóge Muzdalifa di dem fi nga xam ne mooy Mina mu ne bi nga xamante ne ni <clears throat> ci la euh, dem ba sànni jamra yi wasalaka tariqa al wusta bayna tariqayn wa hiya allati taxruju ala al jamratil kubra comme niñ ko gise woon ala al jamratil kubra ko gise woon mu mu mu dugg yoon wi nga xamante ne mooy wu diggu doomi wi diggante ñaari yoon yi nga xam ne mooy dem ca jamra ju mag ja xatta ata mina fa ata jamratul aqaba mu daal di ñëw ca jamratul aqaba mu daal di fay taxaw sànni ginnaaw ga mu ne summa parce que jamratul aqaba wax nañ la ne dafa détaché wu ci mina tuuti al kubra waaw mooy boo jógee mina di dem màkka foofu la nekk mais dafa xaw a détaché wu ci mina tuuti loolu moo tax mu ne summa rajaa ila mina bi mu sànnee jamra yi ba pare mu delluwaat moom yonent bi alayhi salaatu salaam ila mina delluwaat mina fa xataba naasa mu daldi xutbal nit ñi xutbatan balighatan a'lamahum fiha bi hurmati yawmi an-nahri wa tahrimihi wa fadlihi Allah wa xormati makkata ala jamii al bilaad ainsi de suite al imaam ibnul qayyim mu ne ba mu sànnee jamraya ba pare summa rajaa ila mina mu dellu mina waaye loolu leeraloon nañ la ko biñ lay wax jamratul aqaba fu mu féete loolu waxoon nañ la ko kene aqaba jamratul aqaba dafa xaw a détaché wu ci mina loolu waxoon nañ la ko léegi nag mu ne moom al imaam ibnul qayyim mu ne nag ginnaaw yonent mi aleyhi salaatu salaam dellu Mina fa xataba an-naasa mu xutbaal nit ñi xutba boo xam ne bu jotali la bu matale boo xam ne xamal na leen fa ci ormaay bésu yawmu naxri ak ñoŋal bi nga xam ne moom la ko ñoŋal kon bam te ba mu waxee loolu ba pare moom al imaam Ibnul Qayyim ba mu paree ci loolu kon mooy gis nga moom dane juste après yu sànnee jamra ji la ko def après ca la tudd ne après mu daal di dem Makka waaw mu daldi dem Makka te même bi mu tuddee xutba bi ba pare la ne wan a kon mooy moom pour moom imaam Ibn Qayyim moo yonent bi alayhi salaatu salaam dafa sànni jamra yi jóge ci jamra ji ñëw mi naa xutba nit ñi ba mu paree nag ci la door loj ba mu lojee ba pare ci la doora a watu te loolu xadiis biñ la wax sànq day xaw a niroog wax jooju kon jàppal loolu léegi nag mu des mu des beneen affaire muy ku mel ni ñoom al imaam al xaafis ibn xajar rahmatullah moom ni mu waxe mooy mbir mi après ba mu jógee fële la mooy ba mu demee màkk ba ñëw ifaada dem tawaaf ba ñëw la waaw moomu noonu la ko jàppe al imaam al xaafis waxam lool lay lool la lool la yenu ko ne loolu la foofu la xew waaw <laughs> waaw muy loo xam ne moom nag wax na li mu fi mu ko teg waaw te tamit eh, li li liy dëgëral waxu ñoom eh, waxu imaam ibn al bi mooy xadiisu raafi ibn amr bi mu ne ra'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu naasa bi minan xiina irtafa'a duha waaw mu ne yonent bi de alayhi salaatu wassalaam gis naa ko muy xutba muy xutbaal nit ñi mina ba nga xam ne ci la irtafa'a duha mooy jant bi kawe woon na jógoon na ci kaw ñu ngi woon ci njolloor jant bi daldi woon na yoor yoor la woon loolu day dëgëral waxu seydina eh, kii eh, al imaam ibnul qayyimi raxmatullaahi aley loolu di wax boo xam ne lii nii lépp da koy dëgëral kantaal imaam al xaafiz hein kantaa waxu al imaam al al xaafiz moom raxmatullaahi aley dane eh, bim bim parce que fi mu ko tudde mooy bunt bi nga xam ne pour yombal ku bëgg gëstu loolu baabul futya ala dabati inda al jamra bi ci kitaabul xajj bi al imaamul buxaari yi def baabul futya ala dabati inda al jamra buntu di ifta di ubbee ca jamra ca nekk ci kaw waruwaay ca jamra ja foofu nag la waxe lii moom al imaam al xaafid ibn xajar bi muy indi parce que imaamul buxaari dafa indi xadiisu seydna abdallah ibn amr waaw après mu indi xadiisu beneen xadiisam ba léegi moom seydna abdallah ibn amr indiwaat beneen xadiis boo xam ne moom la tamit léegi nag mu ne imaam alxaafiz mu ne raxmatullah alayhi mu ne nag laysa fi shay'in min tariq al xadiisayni ak xadiisu mawlaana ibnu abbaas fii indi na ma xadiisu mawlaana ibnu abbaas mu ne amul dara lu nekk ci xadiis yii du xadiisu mawlaana ibnu abbaas du xadiisu mawlaana abdallah ibnu amr amul bayaanu waqti alladi xataba fiihi benn lu ci wane ban ban jamono la yonent bi aleyhi salaatu salaam xutba ci bëccëg gi mu ne qultu naam mu ne moom qultu nee naa man imaam alxaafiz ibn xajar naam lam yaqu lam yaqa tasrix bi daalik amul lu explicite lu leer lu ñëw di leeral ne loolu la woon ci nahaar bi la ci la xewoon waaye mu ne laakin fi riwaayati ibn abbaas anna ba'd as-saa'iliina qaala ramaytu ba'da maa amsaytu wa haadha yadullu ala anna haadhihi al-qissa kaanat ba'da az-zawaal li anna al masa yutlaqu ala ma ba'da zawal mu ne fii de xadiis yii de amul benn buy wane ne ban jamono ci bëccëg gi est ci bëccëg gi la woon parce que xadiis yooyu da doon wax yonent bi aleyhi salaatu salaam bi nga xam ne ci la doon xutba am gaa yi am ñu ñëw naan ko waa man de damaa def lii laata may def lii man damaa def lii laata may def lii mu ne xadiis yooyu yëpp benn amul benn bu ciy wane kañ la woon kañ kañ ban partie la ci journée bi ci bëccëg gi waaye waaye mu ne man imaam alxaafis naam waaye waaw waaye nag hmm, dëgg la ko ne amul dara lu ko leeral waaye nag ñëw na ci xadiisu mawlaana ibnu Abbaas ke ne yenn ci laajkat yi dane yow yonent bi aleyhi salaatu salaam sànni naa baax damaa am saytu ba ma ba ma ngoontoo waaw mooy man jamra gi dama koo sànni ci ngoon mu ne wa hada lii yadullu ala anna hadhihi al qissa kanat ba'da mu ne lii nii day wane ne ah xutba bi après zawal la xew ndax li annal masa yutlaqu ala ma ba'da zawal mu ne lii day wane ne après zawal la mooy bi nga xam ne tisbaar weesu na après tisbaar la parce que buñ nee masa liñ buñ ko jooyalee dañ dañ koy wax li nga xam ne mooy li ñëw après zawalu shams bu jant bi nekkee ci digg euh, asamaan si ba jéng waaw mu ne wa ka anna saaila alima anna sunnata lilxaaji an yarmiya aljamra awwala maa yaqdimu duxan fa lamma axaraha ila ma ba'da zawaali sa'ala an mu ne loolu day mel ni aji laaj ji dafa xam ne su lii sunna ci sànni jamra yi mooy mu def ko duxan mooy ci yoor yoor bu jant bi génnee ba ni zawaalu shams di amee muy ba heure tisbaar bi nga xam ne nag ci la ko yéexe def ko ginnaaw bi nga jant bi jéngee muy laaj loolu yonenti mi aleyhi salaatu salaam est-ce que problème am na ci waaw voilà léegi nag <laughs> mu ne daal bon am lu mu wax mu ne waj mar min marwiyihim wa riwaayat ibn Abbaas mu dajale ci ñi nga xam ne ñoo soloo mbir yi jële ko ci al imaamu Zuhri asxaabu Zuhri ak ñi nga xam ne ñoo soloo riwaaye mawlaana ibn Abbaas bi anna daalika kaana yawmu nahr loolu moom dëppoo nañ ci këne bésub tabaski la woon ba'da zawaali ginnaaw zawaal wa huwa ala raahilatihi yaxtubu inda al jamra mu nekk ca kaw war waayam nekk ca jamra jamratul aqaba ca mina di xutba mu ne kon wa ida taqarrara anna dhalika kaana ba'da zawaali yawma an-nahr ta'ayyana annaha al-xutbatu allati shar'at annaha al-xutbatu al-xutbatu allati shar'at li ta'liimi baqiyati al-manaasik waaw fa laysa qawluhu xataba majaazan an taja an mujarrad ta'lim xaqiiqa waaw léegi mu ne walaa yalzamu min wuquufi inda al jamra an yakuna xiina idin ramaaha voilà léegi eh, mu ne <clears throat> bu lii saxee hein këni kon xutba yi kaana xutba bi kaana ba'da zawaali bim nee ci raaxilaam di xutba après zawaal la woon yawma naxri bisu tabaski bi ta'ayyana ci lay leere ke ne annaha ke ne kon mooy xutba bi nga xam ne allati shuri'at bi nga xam ne moom lañ yoonal mooy bi ñu wax sànq te imaam Shaafi'i ne si dañ koo yoonal waa jumhur ne déedéet hein li ta'limi baqiyatil manasik ngir xamle li des ci jëfu aj gi mu ne fa laysa qawlu xutba xataba wax ji mawlaana Abdullah ibn Amr ibn Aas ne moom annahu shahida an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu loolu noonu du majaaz mooy loo xam ne dañ naan sens figuré la ci jublu mooy da doon jàngal nit ñi bal an mujarrad at-ta'lim da doon xamal bal xaqiiqa xaqiiqaay xutba la mooy li nga xam ne la woon waaw mu ne walaa yalzamu nga ne waaw mais yonent bi alayhi salaam ma foog na xadiis Seydina Jaabir bi dane woon ba mu sànnee jamra yi dafa dem direct taxawu fa te lool nga waxoon mu ne moo tax nag imaam al ne walaa yalzamu min wuqufihi inda al jamrati an yakuna xiina idin ramaha waaw mu ne nag bu la nee nag taxaw na fam fa mu doon xutbaa ca jamratul aqaba la loolu tekkiwul ne mooy jamono jam ko sànni mooy da koo sànni ba pare dem après bi mu ñëw atee fa la taxawaat foo fële dal di leen xutba waaw euh, moo tax mu ne fa sa yati te dina ñëw fi aaxiril baab alladhi yalihi min xadiis ibn Umar dina ñëw ci xadiis bi nga xam ne moo topp mooy xut dernier xadiis bi topp ci lii bunt bi bu topp mooy alxutbatu ayaamu mina ci xadiisu seydinaa wa mawlaana ibn Umar radiyallahu taala anhu foo xam ne dana qaala nabi sallallahu alayhi wa sallam bi mina yonent bi alayhi salaatu salaam wax na ca mina imaamul xaafis nag mu ne ñëw na ci foofale mu ne fa dakara xutbatahu mu min xadiisi abdullah ibn omar mu ne te dina ñëw ci bunt mooy bi ñu la wax sànq ci baabul xutbati ayaami mina xadiisu mawlaana ibn omar mu ne annahu sallallahu alayhi wa sallam kene yonent bi alayhi salaatu salaam waqafa dafa taxaw yawma nahri bésub ta euh, loj bi baynal jamaraat fa dakara xutbatahu mu ne fa la'alla dhalika waqa'a ba'da an afaada wa raja'a ila mina mu ne amaana ne mu tudd ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa xutba ca jamaraat mu ne amaana loolu dafa xew ba nga xam ne ci la tawaaf ba pare def tawaaful ifaada dellu Mina boobu la ko xutba amaana waaw kon mooy moom noonu lu conclure affaire bi moom al imaam al xaafiz ibn Hajar raxmatullaahi alayhi waaw mooy yonent bi alayhi salaatu salaam kon moo tax ku mel ni al imaam al al al al al al xaafiz <coughs> même an-Nawawi rahmatullah alayhi euh, dafa euh, wax ne parce que al imaam al qaadi Iyaad euh, moom maaliki la moo tax mu ne jamaa ba'duhum bayna hadhihi riwaayaat bi annahu mawqifun waahid ala anna maanaa xutu xutaba xataba ay àllama annaasa la annaha min xutabil xajjil mashrua mu ne xadiis yi nga xam moom la al imaamul buxaari indi ci bunt biñ la wax sànk que mooy bunt bi mu ne baabul futya ala daaba ala jamra mooy xadiis mawlaana ibn am abdullah yooyu ne yonent bi alei saa salaam dafa xutba keroog yawmu naxri tabaski mu ne lool am nañu dajalee mbir mi que riwaaya yi benn taxawaay la mooy ne lim ci benn maanaa la mooy xataba fii tekkiwul ne dafa xutba mooy dafa jàngal nit ñi mais tekkiwul ne mooy xutba yi nga xam ne dañ koo yoonal ci aj gi mu ne waaye am na beneen supposition bu am waaw mu ne waaye wa yaxtamilu an yakuna dhalika fi mawtinayni ahaduhuma ala raxilati inda al jamra walam yaqul fi hada xataba wathani yowma an-nahri ba'da salaati adh-dhuhri wa dhalika waqtu al-xutbati al-mashru'a min xutabi al-hajj ya'lamu al imaam fiiha annaas ma baqiya alayhi min manaasikihim mu ne mën na nekk que ne mbir mi mën naa yenu que ne ci ñaari bërëb yii la la xewe benn bi premier mooy ci kaw war waayam la nekkoon ca jamra ja foofu la foofu la waxe te foofu waxu fa xataba deuxième bi muy yawmu naxri ginnaaw bi mu jullee zuhru ba pare mu ne te loolu mooy waxtu wi nga xam ne moom lañu yoonal li nga xamante ne mooy xutba bi nga xam ne moom lañ xutbaal ci aj gi imaam bi di ci xamal nit ñi li nga xam ne moo des ci seen wax mu ne al imaamu wi deuxième bii la dëgëral waaw léegi nag lii nii euh, mooy boo seetloo ci gàttal mooy moo na affaire bi euh, léegi nga ne lan moo gën a dëgër yonent ma lay saar saam dafa dafa xutba taj la xutba ah en tout cas daal boo seetloo loolu moo tax xutba bi tudduñu ko woon mooy waxu imaam Ibnul Qayyim bi moo tax tudduñu ko woon xam nga mënoon nañ ko tudd fi imaam Ibnul Qayyim wax mënoon nañ ko tudd foofu mais dañ ne woon nañ bàyyi ba pare euh, tawaaf beeg yooyu yépp comme que am nañu ne après boobu la xew am nañu ne avant la xew buñ ñeefoo ñu wax ko ne am na nag ñu ne avant la xewoon moo tax ñun li ñuy wax dañ naan daal wallahu ta'ala a'lam lii daal dañ ciy def tawaquf waaw na leer nañu mooy ne ba mu sànnee jamra pare dem am na lu mu doon wax ba wax nit ñi loolu moom leer na këne day leen dégg ak topp même bu dee dañ leen a jiital jaam boo xam ne xabashi la fekk mu leen bi àtte ci yoonu yàlla loolu moom wax na ko waaw waaye it xam nañ ne xutba na yawmun nahri kanta fan la xutba moom xam nañ ko mooy Mina waaye ban jamono la en tout cas xam nañ ne daal soit ñaara am qabla zawali mooy duha wala ba'da zawal loolu nag wakiilal amrayni muhtamal bu ci nekk lu mbir mi mën a yenu la loolu lépp mën naa nekk hmm? xutba ci naagaam waaye xutba it fële ci même bés bi ah loolu ñaar yooyu yépp mooy ne dee leer na te yii itam am na yoo xam ne li muy wane comme li al imaam al xaafis wax que ne ba'da nahaar ba'da zuhri ba'da zawali shams moo tax daal lool dañ naan lu nekk mën na cee am waaw ku wax ne avant la woon waxam mënuñu koo teggee noonu ku wax ne am na après mooy waxam manuñu koo teggi waaye ku ne ñaar yëpp la def kon loolu it xawlun muttaja wax la joo xam ne gu am jubluwaay la waaw ju am jubluwaay te moom la eh, al imaam an wax léegi ne day kii imaam al qaadi ne mbir mi walla am na ñeneen ñu ne day yenu peut day yenu ko ne ñaari bërëb la mooy ñaari bërëb yi ci ñaari bërëb du njëkk bi mooy ci kaw war waayam ca jamra ya te foofu waxu fa ba beneen bi mooy yow yawmun nahri ginnaaw bi mu jullee tisbaar waaw loolu daal mooy ñaar yépp mën naa nekk ne sax ñaar yépp la wax ndax bu ci nekk en tout cas moom bu njëkk bi bu bu bu ca jamra ya ba mu sànnee ba pare dem loolu leer na waaw fii itam gis nañ ne yi itam am na yu koy wane wallahu taala aalam ginnaaw bi ñu gisee lii lépp nag kon tey dañaa yem nii inshaa allahu taala ci jataay bii di ñëw nag ñu ñëw léegi nag dugg nag ci xutba bi waaw dugg ci xutba bi ala sulbil xutbati wax nañ la ni muy demee ci ñu koy jële ñépp ci saxaaba yooyu radiyallahu anhum wa ardaahum kon tey ñu yem ni inshaa allah ba léegi ñu ngi ci